أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم te ñu ñëw tey suñu fanweereelu bind ak ñett ci firib téere Laxdari ñu ngi toll fi borom téere bi di waxee ni yal na ko yàlla yërëm walil xaamili ba'da salaasati ashhurin xamsata ashara yawma ونحوها وبعد ستة أشهر وعشرون يوما ونحوها وللحامل بعد ثلاثة أشهر خمسة عشر يوما ونحوها وبعد ستة أشهر وعشرون يوما ونحوها من وللحامل li gën a bëri ci diiru mbërëg ñeel ku ëmb بعد ثلاثة أشهر ginnaaw ñetti weer xamsata achara yowman mooy fukk ak fukki fan ak juróom wanaxwuha ak guneen fukki fan ak juróom te mooy day dem ba ñaar fukk wa baada sittati ashhurin ginnaaw juróom benn weer ku ëmb ba am juróom benn weer di gën a bëri ci diiru mbërëgam ashruuna yowman ñaar fukki fan wanaxwuha ak lu mel ñaar fukki fan te day dem ba fanweeri fan wala xaamil ñenn ku ëmb baada salaas ashhurin ginnaaw bu amee ñetti weer xamsata achara yawman fukki fan ak juróom wa naxwa ak lu mel fukki fan ak juróom te mooy ñaar fukki fan wa baada sittati ashhurin ginnaaw juróom benn weer bu mu amee ba am juróom benn weer di gën a bari ci diiru mbërëgëm na yawman ñaar fukki fan la wa naxwa ak lu mel ñaar fukki fan te mooy fan weeri fan loolu nag moom la ñëw di ko leeral fi ci jadwal bi dina gën a leer ñu ne ki ëmb waxoon nañ leen ni mazhab Maalik ki ëmb gis mbërëg ki nag mbërëgam ki ëmb dañuy njëkk xool fi mu ëmbee ba keroog muy am ñetti weer mooy ñaari weer yu njëkk yi ñaari weer yu njëkk yi ki ëmb ñaari weer yu njëkk yi su gisee mbërëg loolu dafa dañ koy jàppee comme montaare mooy ku baaxoo woon gis mbërëg comme dañ koy xool comme kooku rek soobaa moom de moom li ñuy def àttee ku montaare ku baax a gis mbërëg loolu mooy àtteem moom day naan kat kilo moom kooku daan sama sama aada juróom-ñaari fan la su gisee mbër gi ñaari fan mooy aadaam bu deret ji taxawee baax na bu deret ji continuer mu yokk ñetti fan bu xasee ba yokk ñetti fan nag jeex na deret ju lu mu koy jàppee loolu mooy ki ëmb ba am ba ba nekk ci diggante benn weer ñaari weer ñaari weer yu njëkk yi leer na ki ëmb ba am ñaar ba nekk ci ñaari weer yu njëkk yi kooku aadaam kooku comme comme comme Mawta comme ku baaxoo gis mbëgg lañ koy jàppee attey kooku rek moom moom lañ koy jox témb nag ba ba nekk ci diggante euh, ñetteel ba am ba nekk ci ñetteelu weer ñeenteelu weer juróomeelu weer xamante mu ngi foofu mu ëmb na ba am ñetti weer wala ñeent wala juróom kooku moom kooku diiru mbërëgam fukki fan ak juróom la bu dee ji continuer mu dem ba ñaar fukki fan ñaar fukki fan fa la mbërëgam yam ñaar fukki fan kooku mbërëgam du wees ñaar fukki fan ki ëmb ba nekk si ñetteelu weer wala ñeenteel juróomeel weer juri moom mooy ñaar fukki fan kooku téere bi di wax ni walil xaamili baada salaasat wa mais ki ba am ba dugg si ba weer juróomi weer su weesoo juróom su weesoo juróom weer mooy mu dugg si juróom benneelu foofu la mu ne ki ba dugg si juróom benneelu weeram ah mu ngi si juróom benneelu weeram wala juróom ñaar wala juróom ñett wala juróom ñeenti juróom weer wala ba keroog muy imbi kooku diiru mbërëgam li ci gën a bëri fanweeri fan lay doon diiru mbërëgam fanweeri fan la du weesu fanweeri fan loolu moom moom la borom tee du wax wa baada sittati ashhurin ginnaaw juróom benn weer ashruna yawma ñaar fukki fan wala nax waa ak ñu mel ni ñaar fukki mooy fanweeri fan dégg kon ki ëmb dañ koy séddale séddale si ñetti xaaj xaaj bu njëkk mooy ki ëmb te amagul ñetti weer kooku comme comme ku baaxoo gis ma rek rek loolu mooy àtteem ki ëmb ba ñetti weer ñeent juróom kooku moom tamit dañ koy moom àtteem moom mooy moom li gën a bëri si diiru fan la ki ëmb ba dugg si juróom benneelu weer juróom ñaar juróom ñett juróom-ñeenti weer ba këram muy am doom kooku li gën a bëri ci diiru mbërëgam fanweeri fan moom lay doon loolu beneen borom téere bi mu ñëwee ñun ci koo xamante ni day gis mbërëg tey bu subaa mu dagg bu tey bu mu dagg kooku nan lay def moom la borom téere bi ñëw di ñuy jàngal moo tax mu ne fa in inqataa damu la faqat ayaamahu xatta tukammila aadataha فإن انقطع الدم لفقت أيامه حتى تكمل عادتها من فإن انقطع bu daggee الدم deret lafaqat day tafale moom ndaw si ayyaamahu ay fanam da koy boole day boole fan yi nga xamante ni mooy fanu deret ji fan yaam deret ji fan yooyu moom lay boole di ko boole xataa tukammila ba mu matal aadataha aadaam fan yi muy gis deret fan lay coppati par benn wàññi ko ba kam mat aadaam su fekkoon tey aadaam juróom-ñaari fan la mu wàññi fan yooyu ba mat juróom-ñaari fan fekkee aadaam fukki fan la mu wàññi fan yooyu ba mat aadaam soo aadaam matee bu dee deret ji continué na mu yokk ñetti fan bu ñetti fan yi jeexee deret ji ñëwaat deretu jorngel lay doon ñëw ci jadwal bi dina gën a leer incha allah mu ni ki nga xamante ni moom mooy mooy ki nga xamante ni moom moom mooy mulafiqa mooy ki tofale ay deret kooku benn mën naa nekk moom tara mais ku am mu ngi soo gis ma rek première fois bu mu di gis ma ci la ko loolu dal soo kooku tamit moom ni muy def rek day day day wàññi fan fan fan yi am deret moom lay boole ba mat fu ko juróomi fan comme comme comme comme moom loolu mooy li gën a bëri ci diiru mbërëgam bu jeexee ma def ko jeex na deret bi ñëwaat deret feebar lay doon moom mën naa nekk tamit moo taada koo xamante ni moom baaxoo naa gis mbërëg kooku tamit kooku moom moo gën a jàpp ni mooy tolloo sax li téere bi borom téere bi ni bi ba mat aadaam su aadaam matee baax na bu deret ji continuer mu yokk ñetti fan ñetti fan yi bu xasee ba mat deret ji ñëwaat deret boobu deret ji lay doon mën naa nag tamit ku ëmb même ku ëmb tamit noonu nag lay def boole fan yi mu gis deret daa koy boole ba ba mat diir bi mu war a gis ma rek moo xam comme ni comme ni nga lay woon sànq ku ëmb su fekkee si ñaari weer mu njëkk la comme comme comme ku baaxoo gis mbëgg la su fekkee euh, diggante ñetti weer ba juróom benn weer la kooku li gën a bëri juróom bëri mooy ñaar fukki fan su fekkee juróom benn weer ba keroog muy muy imbi li gën a bëri si juróom bëri moom fan weer fan ñu ñëw indi leen jadwal bi pour gën a leeral loolu dégg nga ci misaal tey misaal tey kii kii tey moom day gis mbërëg mbërëgam ñaari fan yu njëkk yi gis na mbërëg daal toogaat yeneen ñett yeneen mu ta bu amaatee mu toogaat ñaari fan gisul mbërëg toogaat yeneen ñaari fan daal di gisaat deret bi ni ki noonu mu jëkk jékki gisaat deret tewaat gisaatul mu jékki daal di gisaat deret ji mu daal di gisaat soit moom day wàññi fan yu gis am na wàññi na benn ñaar ñetti ñeent juróom-juróom benn juróom-ñaar juróom-ñett gis nga fan yim gis ak yu vert yi mooy yim gisul yu xonq yi mooy gis ah mu daal di wàññiwaat juróom juróom-ñeent fukk mu toogaat beneen beneen fan daal di amaat daal di wàññiwaat soo boo xoolee ci bi mu amaat bi mu ñëwee ba si bi boo xoolee gis na fii bi mu ñëwee ba si fukkee benn fukkee benn fan bi fa deret ji arrêté ah kon kooku wàññi na fan yim gis rek Adam. mën na deret ji arrêté aadama fukki fan ak fu aadama fukki fan ak benn la am na fukki fan ak benn deret ji arrêté kon jeex na su fekkoon koo xamante ni tey moom moom aadama juróom-ñetti fan la hmm? juróom-ñetti fan la bu ñu juróom-ñetti fan yi matee day dafa ko ne saa moom day yokk ñaari fan ñetti fan lay yokk yokk na yokk na juróom-ñeent yokk fukk yokk fukk ak beneen kon jeex na dégg ko noonu la su fekkee fu fukk benn fan la kon mu mu yokk fukk ñaar fukk ñett fukk ñeent yokk la ñetti fan deret ji jeex na mu ñëwaat rek deret jor ngeen lay doon jeex na bu dee koo xamante ni tamit moom kii moom dafa gis mu gis na ko ñaar tabaat na yee ñaar fan gis ko mu tawaat mu tawaat yee ñaar fan gis ko tawaat yee ñaar fan daa koy gisaat gisaat na ko gisaat na ko gisaat moom moom aadam la woon comme keene bi yoon bi aadam ñëwee fukk benn fan la adam fukk benn fan yi man na fukk benn fan yi bu matee deret ji daa continuer bu dee ji ko ne yokk ñetti fan ñetti fan yi yokk na douze treize quatorze yokk na kon yoo xam ne yooyu ñetti fan kon bu quatorze bi ma kiyee foofu lay taxaw lu ñëwaat rek da koy jàppee comme deretu jorngeel dégg nga kon moom noonu lay def bu dee koo xamante ni moo tax dafa gis mbërëg gis na ko benn ñaar tabaat yooyu ñaar fan gisaat ko yooyu ñaar fan mu gisaat ko mu continuer mu ko continuer di ko gis continuer di ko gis continuer di ko gis continuer di ko gis bu am bu am fukk fukk ñeenti fan te fukk ñeenti fan moom moo may aadaam am fan te mu may aadaam aadaam man day ji daal continuer so waa day yokkaat benn fan donc moom lay yokk benn fan bii lay yokk bu yokkee bu yokkee benn fan bii nii jeex na day arrêté déret bu konnuwaat bu ñëwaat rek day jàppee déret boobu noonu mu nekk déretu jorngeel waaye nekkul déretu mbërëg kon yaakaar naa ni jadwal yi boo ko toppee xoolaat ko bu baax dina tax nga gën a dégg junni bi bu baax a baax a baax li ci leeru la après ngeen wax ñu ko insha allah mu ñu fay xataa bu doga bu dogantee ak damu dërëj la faqat day tofale ay yaamahu ay fanam xatta tukammila ba matal aadatuha aadaam yem foofu ba beneen yoon incha allah